baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ci laayatul wudu muy aaya juróom benneel bi di wax ci wàllu njàpp gisoon nañu nag ci jataay bii ñu génn li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu almasu alal xuffayn mooy masaa ci xuff yi léegi nag ñu war a jël nag la nga xam ne moom lañ waxoon dañ doon ñëw mooy ginnaaw laaya bi bam waxee nekkoon kon yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee jëm ci julli fagsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam yi waaye di diyakum ak seen loxo yi ilal marafiqi ba ci tenq ya ba ca li nga xam ne mooy conc yi wamsax wuuta na ngeen masa bi ru'usikum ci seen bopp yi wa arjulakum te ngeen raxas seen tànk yi waxoon nañ nag ci jataay yee ñu génn njàng mi nga xam ne mooy wa arjulikum moo ñu indi woon ci li nga xam ne mooy masalal xuffayni ilal ni ba ci dejoor yi léegi nag wayin kuntum fii lañu war a jël tey wayin kuntum junuba bu nee na da ngeen a nekk ñoo xamante ne da ngeen am janaaba fa na ngeen lablu laablu goo xam ne gu jéggi dayo la loolu nag moo ñuy yóbbu nag ci li nga xam ne mooy sangu set moom lay wax nii mooy ki nga xam ne daa am janaa ba nga xamante ne moo xam jigéen gu gis mbërëgam ba mbërëg yi dagg mu war a sangu ndax foog mu sangu ba pare ngir mën a julli waaye ak yooyu loolu yooyu yépp nag wala ki nga xam ne dafa gént wala mu toog ko di xalaat nii comme ni ñu ko waxe woon ba li nga xamante ne ci la man yoom génn kooku mu war a nekk koo xamante ne nii dafay sangu léegi nag mais nan lay sangoo ak ki nga xamante ne it dafa joteeg soxna wala soxna ji joteeg boroom kër wala ki gént ak yooyu yépp loolu wala même waa ji nga xamante ne xam gisoon nañ fi masalaay mballu waa ji nga xam ne day def masturbation sax kooku kooku yi day sangu voilà même bu dee waxoon nañ la xam gisoon nañ ko ci suuratul Euh, maarij voilà <laughs> voilà fa euh, mooy ba muy wax ne euh, képp koo xam ne wa man ibtaga waraa dhalika fa ulaika humul aadun ñi nga xam ne mooy li furujihim xaafidun ñi nga xam ne dañuy wëttu seen pëye illa ala azwajihim di ko préserver am des seen soxna yi wala seen jabar yi illaa aw ma du seen seen soxna yi aw ma malakat aymaanu wala ba nga xam ne bu dee jamono yi ñiy am jaam ku am jaam booy bu jigéen ak yooyu léegi mu ne ku deful lii nag képp ku fi bàyyi lii di wut plaisir u sëy feneen fa man ibtaxa képp ko sàkku plaisir am bànneex ci sëy wara adalik lu wutuli lu wuuteeg li lu weesu li fa ulaayka gaa yooyale humul aadun ñooñ ñooy ñi jalgati daldi weesu déxal wi borom bi tegoon loolu waxoon nañ ci masalaay mbal lu muy masalaay masturbation kon ku ci bëgg dara foofu ngay dem kooku it après daa war a sangu léegi nag nan la ñuy sangoo loolu dafa am ñaari façon sangu dafa am sangu boo xam ne moom la ñaar ijza mooy dalay doy te loolu moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon jàngal li nga xamante ne nii mooy saxaaba yi comme ni nga xamante ne noonee la ko seydinaa Jubayr ibn Mut'im radiyallahu taala anhu daldi nettalee muy xadis boo xamante ne nii al imaamu muslim ak al imaamu imaamul Buxaari ak imaamu muslim daldi nañ koy solo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man fekk mu doon laaj saxaaba yi ku nekk nan ngay sangoo seen ñu wax mu ne kantaa man moom damay jël mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam damay jë ndox daldi feesal sama kii tenq yi daal di sotti ci li nga xam ne mooy sama bopp bi ñetti yoon laa ciy sotti ñetti yoon ndox laay feesal sama tenq yi sotti ci ñetti yoon li ci des yépp nag summa afidul maa ah ma daal di jël bëppal ndox ginnaaw gi ci sama li des ci sama yaram wi yépp bu ko defee man pare na voilà te lu mel noonu la waxoon yaay ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaha ne ko woon doy na la sëkk an taxusi ala rasiki thalatha hathayat summa tafiidiina almaa summa tafiidiina almaa alayki fa idaa anti qad tahurti wala fa tathuriin mu ne ko xadiis boobu mu ngi ci al imaam muslim ibnul xajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne ko doy na la sëkk bi mooy nga daal di jël ñetti euh, ñetti tànk ngay tànk ci sa loxo yi daal di koy sotti ah de sotti ko ci sa bopp yi ñetti yoon ay ñetti yow du as ngay as def ko ci sa bopp yi quoi mooy ci ndejoor bi nag ngay commencer comme noonu voilà léegi nag boo defee noonu def ndejoor bi def càmmoñ bi ak digg bi mooy ñetti yoon boo ko defee summa tafidiina après nga sotti ndox mi yépp ci sa bopp bu ko defee yow laab nga lii mooy li nga xamante ni moo tax képp koo xamante ni dafa fekku géej wala am mbalka wala yooyu mu am janaaba daal di am yéene ndax loolu it ci la voilà yéene bu yéene loolu moo jiitu voilà yéene yi yëkkati toj léegi nag mooy kooku bu yéenee daal di dugg ci li nga xam ne mooy ndox mi sóobu ci biir géej gi wala ci biir mbalka bi wala ci biir teen bi wala ci biir déeg bi kooku noonu moom léegi moom ndox mi laal féppam loolu moom moom baax na voilà <laughs> voilà loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li <laughs> li gën a dëgër léegi nag sauf que bu dee maalikee rahmatullah alayhim ñoom dañ ne raxas ndax loolu moo leen wutaleeg waa jumhur muy xanafiye yi shafi'i yeeg xanaabila yi maalikee rahmatullah alayhim dañ ne raxas fokk mu am mooy imraarul yadi mooy sa loxo di di jaar ci li nga xam ne mooy cër bi ngay raxas loolu il faut sa loxo di ci jaar ngir ñu ne kii raxas na ñi ci des ne non boo jëlee ndox sotti ci cër bi rek saa sa loxo di ci laal bu lépp tooyee loolu raxas la voilà te loolu amaana nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi nag moo tax kooku noonu mooy moom bu yéenee noonu féppam tooy kooku moom fii mu ne moom kiiwam jeex na voilà mooy euh, to euh, <laughs> janaabaam wàcceeku na moo tax sax Hanafi rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ci gën a kii moom ba taw fii sa nga taw fii nii muy taw voilà bu affaire bi taw taw taw taw taw ba ba nga tooy xepp sawaay yow nga jóg <laughs> yow pare nga quoi yow demal doxi sa yoon voilà lii mbir maa ngi noonu le kon nag affaire baa ngi noo noonu léegi nag euh, ginnaaw loolu kon lii mooy li nga xam ne daal mooy bi nga xam ne mooy bi gën a euh, tuuti lu waay mën a def mooy def sa bopp ñetti yoon après nga raxas ndox mi yëpp mooy na ndox mi laal sa yaram bi yépp ndax ja fattaharu boobu moo tax mooy jéggi dayo ci laablu mooy il faut fépp daal di laal ndox mi daal di fay laal sinon nag bu dee nag yonent mi alei saatu salaam loolu lañ naan al bu njëkk bi mais bi gën a mat ci wàllu sangu set mooy booy commencé da raxas sa ñaari tenq voilà comme ni ngay doon jàppe sa ñetti yoon léegi bu dee ne nit ki ba pare raxas sa awra voilà bi nga xamante ne nii mooy li ci laal bu dee ne man yu la yooyu yëpp nga daal di koy raxas li nga xamante ne nii ba mu set léegi nag bu dee ne am nga loo xamante ne nii mooy léegi nag kook càmmoñam la koy raxaseek yooyu léegi nag bu dee ne moom daa nekk koo xamante ne nii am na comme ay saaboog yooyu mën na cee raxasoo tamit loolu waaye loolu bokkul ak li nga xamante ne moom lay sangoo wala raxasoo ngir mbir mu deñ ndax yonente ma lay saar saam suuf la doon laal bu ko defee ngir affaire bi daal di koy euh, kii Euh, bobb ci suuf si noonu bu baax bu ko defee yooyu daal di deñ léegi nag ginnaaw gi loolu bu defee loolu ba mu set mu daal di jàpp-jàpp boo xamante ne comme buy julli rek buy waajal julli jàpp googu mu jàpp am na nag ñu naan jàpp benn benn ngay jàpp voilà am na ñoo xam noonu dañ ne jàppal rek jàppal comme mooy ndax bi ñuy wax ci wàllu jàpp waxu ñaata yoon ngay wax nañ ay ñetti yoon est ce que mën nañoo raxas ñeenti yoon loolu mooy yonent ma saa saa bu dee bu dee ne yow sab raxas matoon na tooy na jarul ngay jàll ci leneen buy gën a màgg looy raxas ñett ndax waxoon na fa man ta'adda képp koo xamam dafa dépassé lii faqat ku ku dépassé ñett faqat ta'adda wa zalam <laughs> am na lu mu ci tegoon boo dalam voilà ba booba kooku dépassé na lay borne faqad euh, kooku dépassé na lay borne wa ta'adda wa dalam voilà ba tooñ na kon nag loolu la léegi nag mooy nit ki day jàpp ñetti day jàpp léegi nag kon bu jàppee ba pare léegi est ce que buy jàpp noonu ci lay raxas tànk yi wala day bàyyi ba wa baaree pare lool wuute la ci boroom xam-xam yi ndax hadith sayyidatu maymuna bi ak sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag bu jàppee loolu ba pare après nag commencé buy jàpp nag day def li nga xamante ne nii mooy eh, bu jàppee ba pare léegi day jël bopp bi voilà bopp bi léegi mooy da koy day def raxas ñett ñett yi mooy day raxas benn wàll bi ndejoor bi def ko li nga xamante ne nii raxas ko daldi dugal loxo yi bu baax ci bopp bi après beneen côté bi après ci digg bi mooy salaas xasayaat yooyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax léegi nag bu defee noonu nag ba pare nag après nag li des bu commencé li nga xamante ne nii mooy partie ndejooram mu daal di koy raxas sotti ci ndox bi ba ci ba raxas ko ba yu ba léegi nag bu paree loolu mu jël partie ndejooram daal di càmmoñam bokk daal di koy mujjee mu defee noonu ba mu mat loolu mooy li nga xamante ne nii mooy mat na mu dee nag nit la koo xamante ne nii ñi nga xam ne dañ ne woon bon tànk yi ba day xaar ba pare loolu am na ci boroom xam-xam yi ñu ko wax naan ndax hadith sayyidatu na bi ci lay raxase ñaari tànk yi mais pas buy jàpp loolu kon noonu la am ñeneen ñu ne noonu tànk yi bu doon jàpp day raxas ba tànk yi après lii buy raxas mu raxasaale lépp te booy booy sangu set nag ya nga jotoon a raxas ci jàpp yeeg yooyu yëpp booy aajo woo di ko raxasaat voilà loolu yi lu am solo la mooy soxla woo di ko raxasaat fa nga jot a raxas ba pare léegi nag loolu la mu am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan bu dee daa jàpp ba pare daal di laalaat awraam loolu mooy na jàppaat ndax loolu mooy li gën a dëgër waaye loolu noonu ci ñoom waaye loolu insha allahu taala mooy loolu noonu tojul njàpp gi wax loolu noonu nekkul moom sangu set la def voilà mooy loolu noonu nekkul loo xam ne da koo toj wallahu taala alam waaye bu dee daa gis ne al ahwat naa def lu gën a wóor mooy daal na fexe moom bu raxasee ba pare awraam ak yooyu ba jàpp ba commencer raxas ñett yoon bopp bi après nag daal di raxas benn côté ndejoor bi après càmmoñ bi loolu na fexe ndax waxoon nañ ko fi mu raxas ba pare jarul mu koy raxasaat mu koy laalaat lool moo tax même loxo yi fi mu ci jotoon raxas aajowul di ko laalaat te nag na ndox mi àgg fépp loolu moo tax bu dee ko am karaw la am ñu ne dañ koy xàll bu boobaa dañ koy xàll kooku day xàll li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy karaw gi am ñu ne non mooy karawu kii bi euh, sikkim bi am ñu na loolu dañ koo sopp kese voilà comme ni nga xamante ne nii noonu la ko waa jumhur wax comme ki al imam abu hanifa ak imaamu malik naka noonu al imaamu shafi'i yu rahmatullahi alayhim waaye daal mooy ndox mi nañ fexe daal bam àgg ci yaram wi comme ni nga xamante ne nii loolu moo tax suñu boroom ne wu kon daal ci gàttal lool loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci li nga xamante ne mooy sangu set bu ko nit ki defee nag mooy loolu mat na kon wa in kuntum junuban fattaharu kon na ngeen laab lu mu ngi noonale léegi nag dii di ñëw nag ñu ñëw ci li nga xamante ne nag moo jëm ci li ci tegu